waaw loolu lañ leen di dool ne mais kenn ay xobbet xobbet kenn du leen ko doon ne <laughs> moo tax kon mu ne bàyyi fi loolu lépp li mu fi bàyyi daal mooy jëlee baghlatahu al-bayda ba mu doon war ngir xare ji wa silahahu ak li nga xam ne mooy jaasi ja wa ardan ak suuf soo xam ne da koo def lim ni sabil bon tant jaasi yi ñu lay wane naan la lii woy jaasi yonente bi alei loolu loolu amul waaw liñ lay wane naan mu nga turkeeg mu nga nàngam di la ko wane gaa yi di ko bind di ko tii ci tiktok yeeg whatsapp yeeg di kii da Allah allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sallu wa c'est bien allahumma salli ala sayyidina muhammad kay <laughs> loo kay dee nañ ko wax lu rafet la ana jaamu yàlla ju ko gën a taxaw <laughs> ginnaaw say farata mais <laughs> dama ne la ngeen di wax yenn yi tamit nay sax képp ku la wan dara naan karaw yonent bi saa saa mu ngi nii lam la wax wute na ak li am karaw yonent bi saa saa ñi ko amoon ci saxaaba yi rek après rek dañoo jafe woon waaw waa kër Abu Talha ñoom Seydina Anas ñoom yoroon kenn yoru ko ci ndax yonent bi saa saa ma ñëw ba muy aj ah, ba mu waxee benn côté bi ne ko jëlal beneen côté bi mu wan beneen côté boobu mu ne ko léegi séddale ko ci nit ñi ñu bari dañ koo réerle woon ay génération quelque tuuti rek kenn amatu ko woon Seydina Xaalid ibn Walid benn feppu karaw la ci amoon def ko ci kaala gi mu doon xare buur <laughs> bam réeree wëlbati na àndi naag al suuf ak asamaan ak suuf nañu ko seet yow rek nga ñëw ñu toog naan la ay sawaay xoolal lii mooy karaw yorent bay sa sa gars yi di yéemu di di partager il def attention ci yi ñuy partager c'est pas lu la waay yónni rek wala doo gis fenn nga naan ku ma partagé nangam ak nangam di nga am nangam ak nangam ma ne loolu lépp xamu ci dara lan la kan moo ko ne dina am loolu fan la yàlla ne ku partagé lii di nga am lii yóbbu lii alors que yow bala ngaa lenn yi c'est que saxalal ba pare sabbit fexeel ba mbir yi dëgër nga doorat ci di tirer ay leçons benn karaw yonent way sa sam la fi kenn yor kenn doxatuma lay dal ma ci naan fii walla fii nii xoolal loo xam ne gars yi affaire ba am noor la ñu leen tànk bii nii mooy tànk yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> fii la tegoon tànk marque ba ak yi loo xam ne or la yaa subhaanallah foo arrêté quoi wala ñu naan la jaasi gii la doon xaree nangam ak nangam non <laughs> gars yi gis nga li am solo mooy njàngaleen nii ñu fexe xam ko te nekk ci waaw te bàyyi suñu suñu nuru nuru lekk kuffaar yi loolu moo ñu kii ah xaalisul yahuuda wan nasaara la ñu wax wuutelee nag yahuud yi ak nasaraan yi beneen bi almajuus mais ñun foo ñu fekk mu ngi lay déem ak niru niru le petit kaccoor blanc wala ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax naan ay saar ak ni nàngam ak kaccoor yi nga xamante ne ci wàllu économie yëpp ngay fexe di mel noonee bëgg suñu réew yépp ñu kale ko ci ñoom ni ñuy dunde ba pare nekk fi naan la ilaha illallah sallu ala rasulillah waaw sallu ala rasulillah ba mu neex kay masha allah dinañ ko def de waaye nag kenn roy gi waaw mooy li ëpp solo <laughs> waaw roy dundug yonent bi alayhi salaam gisoon nañ ko fi laa wax loolu mooy li dina màgg loo mën a liggéey mais nekk fi di kalangaatu ci ay loo xam ne dara ci dëgërul wérul wérul aywa wéral la man kay je veux bien <laughs> waaw man je bien mais nag na wér ba pare waaw nekk fi di di di sonn ci yoo xamante ne nii alors que fu ñu xëya di ren gi sunna am du matin au soir farata yi sax maanaam sunna sunna kese sax bu noonu euh, euh, mooy ñun ñun kon euh, bon naw yaay waaye kon xaw nañoo defa ko dara defuñ dara waaw defuñ dara léegi euh, au lieu ñu nekk ci yooyu nekk rek ci yooyu quoi di di di di di sonal suñu bopp waaw waaw gis nga li fi ëpp solo mooy topp sunnaam waaw lawul alaamaat waaw qaalu inna a'zamaha lan inna a'zama isti'maalu sunnatihi min jumlatil imani voilà waaw wa waajibun ta'atul haadi mahabbatuhu kada tiba'u alladhi ya'ti min al-umam lahu al-alamatu qalu inna a'zamaha i'malu sunnatihi min jumlati al-imam gisoon nañ ko taxawoon nañ ci yàqoon nañ bul fàttalikul buntu bañ taxawoon doon xolle ak Cheikh as-Sayyidi Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu doon wax te ñu ne la loolee mu wax noonee boroom xam-xam yi di ko wax moom la Sayyidi Alhaaji Maalik toxal foofee ci buntu 27 numéro 27 ci Xilaasu Zahabi voilà kon mooy gis nga mandargaay sopp yonent bay saa saam bi gën a mag mooy ngay topp sunnaam pas ay nekk di kalagaatu ci yoo xamante ne nii taxawut waaw ay symbolique yoo xamante ne nii daa wirul sax daa wirul fenn que sax lii moo ko moomoon wala moom moo doon bosam <laughs> waaw boo <laughs> doon ba waajanaan naan naan naan moom euh, xamoon na fi kii bi nekk jamonoy saxaaba yenn saxaaba yaa ngi dund benn waaye yow taxaw ne moom xam na fi euh, garabu kii bi Hudaybiya fi mu ne woon ah <laughs> yow xam nga ko <laughs> <laughs> ñun ñi nga xam ne. ñenn ci saxaaba yaa ngi ñun ñi nga xam ne xamatuñu ko sax. Seydina Omar moo ko daggaloo waaw. waxoon naa loolu daal ngir bañ diine di nekk diine siyaar voilà yow gars yi ñoom ci leen bokk borom bi def kenn xamatu ko ndax yooyu ah. bàyyi fi li am solo bàyyi ko fi nekk ci yooyu képp jàpp ne mooy diine wor sa bopp lu tudd voilà alors que ka nga ne moom ngay màggalal looleem fa mu jaaroon yow saa boo xëyee yaa ngi def lu ko lu ko lu ko naqare def lu mu tere waaw te mu tere yaa ngi ciy toog bañ koo lëgéey <laughs> kon nag kon lii li mu fi bàyyi moo woon lan ah baglaam ga gu weex ga Euh, euh, baax la non man li ma mën a jëlee baax la mooy mooy mooy berkelle nga naan la <laughs> non <laughs> non baax la mooy berkelle laa wax. gis nga ñoom dul dul ak gaa yooyu bu yooyu ay baax la la ñu non la mooy berkelle laa wax doomu fas ak mbaam <laughs> kookooy berkelle kooku baax la man waaye lu tax sànq ba léegi ma nekk naan gëléem gëléem gëléem tension du gëléem ah illaa baax la taxul bay doo. mooy la nga xamante ne mooy euh, baax la ga gu weex tàll la ga laa wax <laughs> nga xamante ne ni moom la doon war moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà waaw noonu tey ci wàllu war waaye ñu ne moom moom moom du bu bokkul yi gën a rek waa xam nga taa yooyu am na gaa yoo xam ne ñoom ay ñay lañ doon war moom mooy borom mooy borom jet privé yeeg avion yi moom <laughs> <laughs> Abraha moo taxit ba mu nee nii <laughs> pour impressionner arab yi <laughs> Abraha ay ñaayam la indi ah wow ah léeg-léeg nga gis yoo xam ne bakkan yi neen lañu ko waa waaw daraa xew nga gis yow réew moo xam ne daanaka gaa yi ndóol gi ñu nekk ñàkk gi ñu nekk nga wàcc faa ko jet privé di wane ne ba pare di wane ay mbir ay oto yoo xam ne ñépp di ko coow naan buntu ba rek. gis nga noo so portique bi rek booy ubbi kii kii du tudd bi noonu portière bi c'est c'est c'est doré c'est en or wute naag suñu suñu suñu suñ suñu dëkk dëkk sànni yi ñu yor <laughs> suñu sëkkat sànni yi ñu yor waaw ñëw nga ñëw wàcc nag yooyu indi ko wàcc ak moom Ndakaaru xam nga yooyu yépp dañ naan mais mais à quoi <laughs> affaire bi waaw mooy temps yooyu warukaay waruwaay yi waruwaay yi ñoomin gëléem ñoomin ñay moom mooy gaa yi doon impressionné waaw yooyu ci waruwaay yi gënoon a màgg la ñay moom xam nga moo na arab yo ñu ko gisee ba Abraha ne tël ak ñay ya rek dañoo dañoo daw <laughs> waaw dañoo daw <laughs> waaw tellement saa yi Abraha xamoon na loolu lool tamit la ci bëggoon waaw kon mu ngi noonu <laughs> léegi am ay ñoomin gëléem voilà ñoom gëléem màggoon nañu voilà yonent alayhi salaam amoon na ci waaye lim la bàyyi la waaw waaw baax gi waaw léegi euh, léegi mu des li nga xamante ne nii euh, mooy ñoom fas fas tamit màggoon na voilà fas fas màggoon na lu màgg màgg la wona ah. <laughs> waaw waaw yonent alayhi salaam amoon na ci moom la boroom xilaas naan lahu thalathatu afrasin wa ma ulimat asma'uha fal munawi qala dhaqtanim waaw naan yonent bay sa sam de amoon na ñetti fas waaye nag xamuñ woon nañ lañ lañ tuddoon loolu mu ne al munawi gis nañ ko fi abdurrahman ibnu muhammad al munawi rahimahullah moom moo wax loolee mu ne kon koomul ci wax ji nga xam ne moom la wax voilà <laughs> waaw <laughs> kon loolu loolu la ah kon mooy euh, loolu fas fas tamit bokkoon na ci nga xam ne dafa amoon solo ak mbaam waaw mbaam amit amoon na solo bokkoon na ci mais mbaam c'était pas trop yi nga xam ne dañoo jàppoon ne mooy yi gën a màgg waaw yawee berkel aussi ah yonent bi amoon na ay ay ñoomin euh, mu ngi ay fas ki euh, amoon na gëléem amoon na ay ay maam waaye lii la dese woon ah benn gëléem boo xam ne dangay digg wa fiddatun duldulun uddal bighali lahu abdul abdul bighali lahu voilà wa fiddatun duldulun abdul bighali lahu wa ma axu aylati yudihi lil karami waaw ñoomin duldul fidda duldul abdul ah, bighali lahu kon moom la borom xilaas doon lim foofale buntu bi mu def ci li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, as-saalis wal ishruun vingt-trois li nga xam ne moom la am euh, sallallahu alayhi wa sallam euh, ci wàllu alxayl ak yooyu rek ah ay fay ay warwaay kon yooyu moo amoon yonent bi alayhi salaatu wa berkelle la bàyyi woon boo xam ne bu weex la moom la nekk noonu di wax noonu moom al Amr ibn al ibn abi dirar radiyallahu anhuma al-Haaris ibn abi dirar aw may demal révisé euh, kii nu mu tudd euh, ghazwatul Muraysiya révis euh, révis révisa al-Haaris ibn abi dirar radiyallahu anhuma anhu léegi kon lii nii Euh, euh, kon lii la xadiis bi wax léegi kon gis nañ le cas bi moo yeneen trois cent cent yaakaar nga ne kii bàyyi na patrimoine <laughs> lii lii am na ñoo xam ne dañ ya <laughs> boo leen newoon yow lii nga bàyyi sa gannaaw <laughs> lii booy faatu lii ngay bàyyi ah eh ça yow boo yaa daal yaa ma yaa ma yéene ak lu baaxul alors que mooy seen ñàkk xam la mbir mi mbir mi nekkul kan moo bàyyi lu ëpp lu ëpp lu mu ba ca gannaawam mbir mi du loolu ah voilà léegi nag nga ne ma moo attention wa silaahahu euh, euh, gànn euh, garde wa ardan ak suuf ne la suuf soosu xam nga moo doon ban suufa mooy ardu fadak fadak dafa ba amoon suuf ak waadil qura xaybar loolu lépp sadaqa la ko comme niñ wax sax inna ma'shar al-anbiya la nuura ma taraknaa sadaqa fadak loolu la fi bàyyi woon moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne ba sayyidatu Faatima doon laaj euh, wàllam ci loolu sayyidina Siddiq ne ah euh, man de yonent bi alayhi salaatu de lépp lu doon taxawee ci dépense dinaa ko def waaye nag bu dee lu ñu koy doon ne moom moo ko waxoon ne nahnu ma'sharul ma'asharul anbiya wala ma'sharul anbiya ñun mboolem yonent yàlla di saa kenn du ñu doon lépp lu ñu bàyyi saraxe la loolu moo tax Seydina Omar radiyallahu bi nga xamante ne nii ci la nekkoon bi mu nekkee xalifa euh, euh, euh, finalement moom bi mu nee xalifa lenn ci suuf yooyu nga xam ne Seydina Abu Bakar da koo téye woon di jox def waa kër yonent bi alei saatu salam doomam yeeg ñoom ñëpp lañ lam leen doon jox moom Seydina Abu Bakar waaye doxul doxu leen ko ngir ñu moom ko ndax yonent bi alei ne woon sarax la Seydina Omar bi mu ñëwee nekk xalifa radiyallahu anhu fekk Seydina Abbas doon ko laaj ak Seydina Ali Seydina Omar radiyallahu anhu bon finalement mu mu bàyyee leen pour ñu gérer gestion bi mais <laughs> bañ koy gestion bi pas moom ko ñoom seen biir mais dañu ko ci biir ñu ñu ñu embrouillé wu ci <laughs> am problème <laughs> ba léegi nag Seydina Abbas <laughs> ànd ak Seydina Ali radiyallahu anhu ci Seydina Omar nag ne ko nag àtte ma kii keroog waxoon na ma wax yu tàng sax Seydina Abbas waaw jëmale ko Seydina Ali ibn Abi Talib waaw waaw wax na ko wax yu wax yu sax yu mu ko wax. ne Seydina Omar aywa atte baak moom mi <laughs> mu a ko waaw léegi Seydina Omar ne parce que <laughs> léegi nee na sauf que ñoom biñ ñëwee dañu ñëw rek par par par ay mbooloo wa doon dugg si Seydina Ali dafa dugg si ak Seydina Abbas ñu jekki Seydina Usman aksi Seydina Abdurrahman ibn Awf aksi gaa yi di ñëw di ñëw di ñëw <laughs> Seydina Omar toog mais loolu ñëpp c'était pour ñu seede lim leen di wax ak tamit atte bi mu nar a atte mo Seydina Abbas ne atte maat ali mi <laughs> voilà léegi nag keroog Seydina Omar bi ñëwee mu ne mu laaj leen par kenn kenn leneen yéen alal ji gis ngeen dangeen ko doon laaj comme na ko te te du Sayyidatu Fatima kese sax moo ñëwoon Sayyidatu euh, Seydina al Abbas ibn Abdul Fatima ñoo laaj Seydina Abu Bakar mu ne leen déet yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam waxul woon lool de waaw waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam alalam ji nekk suuf sam yor fadak ak wàll yam am xaybar Seydina Abu Bakar ne man maa ko dégg yonent bay saa saam ne laa nuuras maa darak naa sadaqa waaw innama ya'kulu alu muhammadin fi hadha al wallahi la qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya an asila min qarabati Seydina Abu Bakar ne leen ah yonent bay saa saam moo ne woon nag kenn du leen kenn du doon yonent yi alayhi salaam te maa ngi jokku mbokk gu yonent bi alei saa di yéen moo ma gënal may jokk sama mbokk yi nga bokkal comme ñoom Aïcha ki sama doom yeeg sama mbokk waa Banu Taymi yeeg ñoom ñépp ma jokk leen yéen moo ma gënal ma leen di jokk ñoom sauf que nag euh, li yonent bi alei saa wax manuma ko woon bàyyi di def leneen di leen continuer li ñuy am waaye pa mu jox leen suuf si mais ci gàttal Seydina Omar ba mu leen ko bàyyee <laughs> Seydina Abbas ak Seydina am problème mu ñëw ne àtte leen Seydina Omar nag ne leen fàttali affaire boobu beneen yéen Abu Bakar xalifa yi leen tibay sa saab alal joojee àtte woon na ci te leen si àtte woon yéen yéen a dégg mu ne ah Ali yow déggoo woon yeneen tibay sa saab ne ñun yeneen yi kenn duñu doom mu ne ko waaw Abbas yow déggoo ko ñépp Ousmane yow déggoo gaa yëpp ne ah waaw ñun ñëpp dégg loolu yore saa salaama ko waxoon tey <laughs> léegi mu ne waaw kon kay <laughs> képp ku ci naree woon kan moo nekkoon ci dëgg <laughs> après mu ne leen léegi ah yéen alal ji yéen a ma ko doon laaj nga bàyyi leen ko yéen a ngi nii far ñëwaat ci man bi ma ko ngir ma àttewaat leen voilà kon mooy yonent Yàlla bi saa saa bu leen di du alal duñ leen di doon ne suuf soosu nag loolu la woon suuf yooyu la woon moom la. yonent baay saa saa ne woon loolu lépp nag lu ñu ci bàyyi sadaqa la waaw waaw wàllu wam amoon suufu fadak wa wàllu wam amoon xaybar waadi qura waadil quras talimi <laughs> waaw kon loolu la woon eh, kon affaire baa ngi nii nga xam ne léegi nag mu des mu des benn mbir mooy eh, eh, waxoon nañ la ne sayyidatu Aisha wax na lu mel nii radiyallahu taala anha wa ardaaha sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane ah yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah dafa ni muy génn àddina dara mooy waxul ne ah waxul ñu daal di koy eh, bàyyiwul dara loo xam ne moom lañ koy doon ne waaw yonent bi saa saa bàyyiwu fi dara loo xam ne moom lañ koy doon ne parce que am ñenn ñu ñu dégg ñu naan bon en fait yonent bi saa saa am na ñoo xam ne ñoom ñoo ñoom la defoon wasiya mu ne kan la def wasiya kan la defal wasiya yonent saa salaam de ci bi muy génn àddina maak moo ma ne woon te dégguma kenn koo xam ne moom la defal wasiya loolu nag wuteewu bokkul ak li nga xam ne. Euh, moom la yonent bi saa saam ci boppam euh, doon wax ne doon doon doon joxe li nga xam ne mooy ay wasiya usikum bi taqwallah ak bi kitaabillah non waxu jooy lii côté alal la ñuy wax voilà sinon sayyidatu Aisha radiyallahu anha comme niñ la waxoon dinañ ko dane euh, maa taraka te loolu mu ngi ci sahih imam muslim maa taraka rasulullahi sallallahu alayhi wa wala dirhaman wala shaatan wala ba'iran wala awsa bi shay <laughs> waaw ñooñ la doon tontu gaa yi waa ji ñëw ne ah de ginnaaw ñu ne diw mooy wasiya moom la yonent bay saa saam comme ni ko siit wax rek xam nga ñoom dañoo ñeme yàlla <laughs> siit yi ak ñeme yàlla moo moo sax ci seen xol yi <laughs> waaw Sayyidatu Aysa dégg gaa yi am ñu ko doon wax mu ne leen kan te Sayyidatu Aysa mu ne kan moo wax lool kan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal wasiya yonent bi sallallahu bi muy génn àddina sama diggante eh, eh, baat ak loos la daal sama dëdd la nekkoon noonu la ba génn àddina te moom dégguma mu daal di wasiya dara maa taraka yonent bi sallallahu alayhi wasallam de bàyyiwul rasulullah sallallahu alayhi diinaaram bàyyiwu fi benn pièce en gis nga kon xadiis boo xadiis Seydina Amr ibn al-Harith yi ni mu niroo wi wala dirhaman bàyyi fu pièce boo xam ne ci xaalis la wala shaatan du sax ab li nga xamante ne nii mooy eh, eh, shaat shaat mooy gàtt wala ba'iran bi caagante ne gëléem moo tax sànq ba leen may juub baax la te naan gëléem gëléem gëléem gëléem gëléem non mooy berkelle bi wala ba'iran bàyyiwu sax ak gëléem wala awsa bi shay te yonent bay saa saab daa dénkaane wu dara amul dara loo xamante ne nii moom la dénkaane waaw <laughs> waaw na loolu euh, moo tax euh, Abdullah ibn Abi Awfa moom itam laaj nañ ko waaw lu mel noonu wal xadiisu fi saxiixayn <laughs> ñu laaj ko ne ko radiyallahu anhu muy Abdullah ibn Abi Awfa saxaaba yonent bi la woon alayhi salaatu wassalaam ñu daal di koy laaj ne ko mais hal awsa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa ñu <laughs> ne mais yonent bi alayhi salaam Abdullah ibn Abi Awfa mais yonent bi alayhi salaam dafa dafa dafa def dafa dafa dénkaane dara ci wàllu alal ak yooyu eh, mooy yoo xama mu ne mukk defu ci dara waaw loolu moom amul kon <laughs> mbir mi mu ngi nii lii mooy affaire bi <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee een eh, eh, loolu mooy li nga xamante ne moom la mooy li xew kon léegi nag mu des waa léegi kon wax nañ la ne kantaay bi dégg uusikum bi kitaabillah loolu xam nga ne wuute naa bi ak la Seydina Ibnu Abbaas wax radiyallahu anhuma ne yonent way saa saam dafa wasiya ñu génn mushrikuuna yi ci jaziratul arab loolu euh, loolu euh, taxul ñuy wax bokku la ci voilà loolu taxul ñuy wax fii fii wàllu alal la ñuy wax kon gis nañ ci gàttal li nga xamante ne mooy affaire bi léegi kon lépp loo xam ne kon dégg nga ko ñu naan la yonent bay saa salaam daf koo amoon ci lii ci gëléem comme li borom xilaas recensé noo ne li amoon ci ay ay ay ay ay ay ay ay waruwaay ak nàngam ak yooyu ak mina silaax kon gis nañ ne yooyu yépp moo na al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullahu taala bi may sharah hadith sayyidina Amr ibn al Harith bi eh, eh, eh, ibn Abi Diraar radiyallahu anhuma mu kon loolu dañ ci xame ne kon fiihi dilaalatun ala anna man man dukira min raqiqi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi jami' waaw mu ne dañ ciy xamee ne lépp loo dégg ci hadith yi ak ci nettali yi mu lay wax na yeneen bi alayhi amoon na kat ci li nga xam ne amoon na jaam nangam amoon na jaam nangam mooy ñooñu soit dañoo génnoon àddina laata moom wala mu fekkoon na libéré na leen waaw comme ni nga xam ne ñoom ñëpp la libéré woon wala ñenn ñi dañoo génn àddina laata moom yonent bi alayhi salaam di génn àddina wallahu ta'ala a'lam kon eh, mbir maa ngi noonee hmm? léegi kon eh, eh, loolu lu ama am solo la kon gis ngeen yonent bi alayhi salaam alxasu ba buntu bii di wax ci néewal ci bañ a barile li ñaax ci bañ a barile ci wàllu àddina gis nga woon lim ci yoroon lii la bàyyi gannaaw da mooy sangu jaamiya voilà moo tax du du ak ak waneel ak toskare wala ak yàqule ak euh, perte sa vie ah il a perdu sa vie il a il a il a tekkiwul waa ju génn àddina ñuy xool ñaata la bàyyi gannaawam est bàyyi na gannaawam lu bari wala déet waaw te yonent bay saab saab comme ni Sayyidatu Aisha wax radiyallahu anha génn na àddina fekk benn mbubb komam da ko tayle woon <laughs> waaw ci benn yahudi boo xamante ne ñam la ko jox ngir mu après mu yor loolee ba kera mu koy delloo mu jëlaat bubbu ko xam jar jotu ko jotu koo delloo génn àddina voilà est ce naan yii mooy loolu lépp mooy li ñu waxoon bi ñuy tàmbale daa fekk ne àddina xam na ne amu fi dara amul benn njariñ fa yàlla waaw la am solo mooy li yàlla walal axiratu xayrun wa abqa ak walal axiratu xayrun lak minal ula te nag bés bu mujj ba la mujj <coughs> yow yonent bay sa saam ci say mbir sa xaal sa lépp xayrun moo gën la ka ñeel la minal ula la jiitoon te ñii la génne àddina waaw ñii la gërëme woon dund nii la ko boroomam gërëme te noonu la ko jële yóbbu ko ci boppam kon nag affaire baa ngi noonu waaw kon nag bu fi kenn def ay conclusion hâtive parce que diw ba muy génn àddina bàyyiwu fi lu ne gàññ waaw doomam yaa ngi nii amuñ dara luñ ko doon ne <laughs> après bàyyee leen yàlla gën bàyyee leen alal joo xam ne après ay ay ay ay ay ay talsamantee ki xërëmante lañ fay nekke ah. ku nekk di jaay de ñii antimoo ko jël kër gi dëkk ci képp ku ñu tudd dee ndax nee nañ ko dem nañ jabarkat bi nga xam ne kàcc kan la moo leen ko wax waaw borom bi nag di leen jay waaw ku tudd rek faatu gaa jàpp ne loolu mooy wane ne waajee ay mu rey ay fa ay frère am ak sœuram yëpp ngir entimoo alal bi <laughs> loolu daa am njariñ <laughs> xam nga ne ñooñu seen baay bàyyeewu leen ngëm yàlla wala bu leen ci bàyyi woon génn nañ ci ci ngëm yàlla ga ak ragal yàlla ga nekk topp seen bànneex nag alalu àddina loolu lépp ay caaxaan la kon nag mbir maa ngi noonu eh, loolu lu ama am solo kon insha allahu taala ñu daal di yem nii bii di ñëw ñu daal di jël xadiis bi ci tegu di xadiis Seydina Xabbaab ibn al-Arat xadis bi day niroo xadis bi ñu war a gis insha allah xadis yi naa eh, ki nga xam ne mooy eh, Abdurrahman ibn naaw bi ñu fi gisoon mu ne woon bam bam wooree benn bés ñu tegal ko ndogu gi mu fàttale ko ah Seydina Mus'ab ak Seydina Hamza ci beneen riwaaya radiyallahu anhuma daal di jooy daal di bàyyi ndogu la mujj koo lekk xadis bu Seydina al-Xabbaab bi ñuy war a gis bii di ñëw insha allah